kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci suuratu saafaati ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bal ajibta wa yasxaruun wa idaa dukkiruu laa yadkuruun suñu boroom di wax ne ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak ñaar bi ci fukk bi ak ñaar moom lañ gisoon bi weesu mu ne fa lañ yemoon bal li am ba mooy ajibta yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ngay yéemu ak li leer yépp ci ñoom lu tax ñu weddi na ñoom nag ñuy saboote ci sa yéemu googu moo tax bariwaane nit ñoo xam ne dañuy gis ki leen yërëm ñu nekk ci griir nekk ci mooy yàlla nga leen di bëggal leen lu baax di yéemu ci lan moo tax loolu ñoom ñu lay saboote naan waa ji dafa dof bàyyi leen ko fële xool ko ni nag di ko saboote ne wa idaa dukkiru te ñoom yéeféru Makka yi ak yéefér yépp buñ leen fàttalee alquran fàttale leen waxu seen boroom tabaraka wa taala laa yadkuruuna duñu nangoo waaru de ñu nangoo fàttale ko wa idaa aw bu ñu gisee nag aayatan màndarga boo xam ne day wane kan kattan sañ-sañu man manu sa boroom tabaraka wa taala yastasxiruuna ñuy saboote quoi walla di wax ñeneen arab yi ci waa Makka ñeneen ñi nekk côté Makka naan leen way saboote leen ko waay di sàkku ci ñoom ñu saboote yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne bañ gisee ci suuratul qamar yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñaan boroomam ñoo ko doon laaj mu daal xar weer wi ñaar gaay di saboote kuwaa naan saxarat naa muhammadun wallah naan yonent bi alayhi salaatu nii deful lu dul dañoo dañoo njabarati rek kuwaa waqaalu ñu naan in hada way màndarga bii mu fi indi laayi bii mu fi indi nekkul illaa lu dul sixrun ab njabar la mu biinun bu leer a leer moom lañ wax léegi mooy liñ wax léegi rek ca weer wa ba mu ko xaree dee ay mit naa ba pare nag ñu nekk fa nag di laaj-laaj lu laaju kókkaleeg laaju tay tay loog laaju kókkali daal ak sabote naan ay mit naa ndax ñun bu ñu faatoo wa kunna turaban ñu nekk suuf wa idaaman ñu suul ñu ba suñu yax yépp daal di fënax suñu yaram yi jeex ñu nekk suuf wa idaaman ak ay yax yu fënax a inna ndax ñun ñii la mab'uthuna dees nañu dekkil awa aba'una wala suñu bàyyal awwaluuna ñu jiitu woon ñoom itam dinañ leen dekkil qul yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi wax ne ko waxal naam aha kay yéen ak seen baay yépp ak ñi leen fi jiitu woon ak ku dee rek borom bi dina ko dekkal de wa antum te yéen nag jamono dañ leen di dekkil daaxiruuna da dangeen di nekk ñu sew ñu tuuti ndax bu ngeen deewee ci seen kéeféer gi képp ku dekki gëmoo yàlla da ngay sew tuuti tax xam nga ne fa nga jëm tay du baax de nga innamaa hiya suñu boroom ne nekkul dëgg-dëgg nekkul hiya lu dul zajratun waaxida benn benn jajj rek muy benn yuuxu rek boo xam ne waaxidatun benn ca buftu ba boo xam ne moom la sayyidina israfilu alayhi salaatu wassalaam di ëf fa idaa hum yanzuruuna gaay dekki ci mooy ñaareelu ëf ba ñu daal di jekki jóg ñoom ñépp yanzuruna di xaar lan la borom bi tabaaraka wa taala di àtte ci ñoom keroog yawmal qiyaam wa mu ne keroog nag gis nga bu déggee ñaareelu ëfu buftu bi ba ñépp yi jëp nag daal di dekki wa qaalu ñu gis ne nag mbir mi héehée tey de lañu doon wax am nañu wa qaalu ñu naan yaa way la naa waay waay woon nañu suñu toskare de hada bés bii nekk yawmu diini mooy bésu pay bi ñu doon wax de malaaka yi ne leen nag hada kaay ma wax leen loolu gën a leer li ngeen di wax daa gis ngeen lii yawmul fasli mooy bésu taqali bi bi ñuy taqali dëgg ak caaxaan alladi ba nga xam ne ca àddina kuntum nekkoon ngeen foofu la bihiitu kaddibu na doon bi weddi washuru alladina zalamu borom bi jox ndigal malaaka yi ne ushuru alladhina zalamu ne dajale leen ñi nga xam ne ñoo doon tooñkatu seen bopp yi ñi nga xam ne bokkaalekatu yàlla yu mag ya wa azwaajahum ak ñi mel ni ñoom rek mooy seen seen mburu faf ko fëriñ yi seen peer yi mooy ñi mel ni ñoom ci mbon ñoom ñépp dajale la ma leen waaye am ñu ne wa azwaajuhum mooy seen soxna yi nga xam ne ñoo leen toppoon ci kéefër ak weddi yàlla ak noonoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi ilaa yawmiddiin bani àddina bi yi fare wa maa kaanu ya'buduun ak lañu doon jaamu ci seen xërëm ya ak seen matt ya wala nit koo xam ne dañ ko doon jaamu ci ñoom mu xam ne ñii man lañuy jaamu ba pare du leen wax dara gaa yi di ko jaamu mu toog kooku borom dina dajaleel ma leen ko ñoom ña doon bokkaale ak seen soxna yàq wala ñi mel ni ñoom te kéeféer ak lañ doon jaamu min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala fahduhum na ngeen leen teg ci yoon daal di leen gindi fan gindi jëme leen fan ila siraatil jahiim ci yoon wi nga xam ne mooy jëme direct safara ngeen yóbbul ma leen foofalee waqifuhum buñ demee nag bala ñoo dugg safara nañ taxawal ma leen na ngeen leen stop yéen sama malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam nee leen leen stop taxawal leen innahum ndax ñoom kat mas'uluuna des leen di laaj des leen di questionner de maalakum ñu leen di laaj naan malaaka yi naan leen maalakum moo lan moo tax ba yéen du yéen ñépp a ngiy dajale lañ leen nangeen doon jaamook ñi leen doon jaamook ak ponkal yaak ña nekkoon kilifa yaak ñi nekkoon dunguru yi ak ginaaru yi yéen ñépp a ngi nii toog yéen yéen ñépp a ngi nii taxaw noo maalakum la tanaasaruun mu lan moo tee ba du ngeen dimbali wante seen biir comme na ngeen ko doon defe ci kéeféer bu kéeféer kópp koo xamante ne nii ca yow ca yi àddina noon ngeen doon def di jàppale wante nangoo far ay bakkan rey ay nit ndax lan seen bokk yéeféer ni yéen moom lañ laal ndax xam nañ ne bu ñu leen laalee ñoom ñooy am problème da ngeen doon dimbali wante ci mbon waalu ndax tey ñu ngi nii di leen yóbbu jahim ja safara lan du ngeen dimbali wante malaaka yi neen bal hum ne tey li am ba des mooy gay ne gaayooyu al ma tey fii moo na dañuy wommatu de duñu man lu dul li nga xamante ne nii mooy wommatu ñu daal di leen di jéng di leen nekk ñoo xam ne di leen conduire ñu nekk ñoo xam ne rek ay gaayen ñoo xam ne ñu torox la ñuy doon wa bala bi mu demee noonu nag wax wa aqbala ba'duhum ala ba'd yatasaalun lenn li ci ñoom nag daal di dëgmal ci ñeneen ñi nag mooy ñoom yéefee yatasaalun mooy kilifa yëpp ak ña nga xam ne ñooy dungur yi nag toppee nag yatasaaluna <coughs> ñu ngay laajante nag naan nag léegi nag ñu ñëw nag discussion bi commencé xam nga waxoon na la ci saar bi génn ne la inna daalika la haqqun taxaasumu ahli naar ba muy wax bañ fa nekkee di xuloo ñii naan leen laa marhaban bikum é eh, bu leen fi yal leen yaatu fii ci safara gaa yi naan leen lu tax ngeen ñuy wax loolu yéen antum qaddamtumu lana yéen a ñu jiital lu bon lii bañ topp leen ci ñëw di dugg biir safara comme yéen ngeen naan bu leen fi am lu yaatu yéen daal rabbana i suñu borom képp koo xam ne moo ñu deg lii daal way kook yokk ko mbugal léegi nag lu mel noonu lay wax fii gaay nag ñu leen taxawalee noonu malaaka yi wax faax bala mu dëgmal ba'dhum lenn li ci ñoom kéeféer ala ba'dhin ci ñeneen ñi yatasaaluna ñuy laajante nag di discuter di xuloo xaalu innakum ñenn ñi naan innakum kuntum naa anil yamin gaa yi naan leen ñenn ñi di wax mooy dunguru yeeg al toppe yi ñi nga xam ne subordonné kese lañ fi ne woon maa xàllaayu borom bi indiwuñu fi ngir ñu nekk ay subordonné dañu fee indi ngir ñu jëf moo ne i'malu jëf leen fa sa yarallaahu borom bi gis li ngeen jëf ak ndawam bi ak jullit ñi ak way ngëm yàlla yi jëf leen nekkuñu ay supporters yàlla waxuñu ñu nekk fi di supporter ay nit ñoom gis nga li war ab yonent borom bi ne ko li ma la yónni dee ko doxe loolu lañu ware ñun ku nekk ab sëriñ walla yi nu mu màgg màgg màgg gis nga li nekk farata ci moom julli woor ay eh, bu mënee dem Makka mu dem loolu ni mu ware sëriñ bi noon la ware taalibe bi wa yow sax sax mën a dem mënoo koo gàll ci sëriñ wala ci leneen mooy boo ko mënee li man istata'a ki ko man dem ak amul naan damay xaar sëriñ bi dem noonu yow boo ko manee yow la nekk farata ci moom sëriñ bi bu ko manul fii ba muy génn àddina moom loolu farata ci moom kon nag mbir yi loolu la de gaa yi nag ñu ñëw nag daale nag dëgg ma nag ñenn ñi di laaj naan xaalu ko ñenn ñi naan ñeneen ñi mooy ña doon toppaate daal naan gaa yi leen ñu doon topp innakum dëgg-dëgg yéen kuntum nekkoon ngeen ca àddina naa di ñu digge anil yamini ci côté ndeejoor bi mooy fu ñu côté fa lu baax lépp doon jóge xam nga nit dafa am ay côté yu bare moo tax iblis doon wax naan ne daa leen sànk dinaa leen dikkal ci seen euh, euh, côté ndejoor càmmoñ ak yooyu waaye waaye mu bàyyi di ci kaw ak yooyu waaye mooy ci ndijoor ci ndejoor bi comme que Iblis waxoon na dinaa leen fa dikkal mooy foofu nga xam ne lu baax la fa lay jóge tamit loolu gaa yi nag ne yéen ñii yéen a ñu doon dëkk anil yamini waaw ba pare daam ñu ne anil yamini waaw di ñu waatal tamit yéen a doon dikkal bu lu ñu baax dikkaloon alquran a def leen ngeen di waat naan lii du dëgg di ñu waatal lu nekk ngeen def ko di waat daan lii nii lay noonoo yi ay farfuli la mbir la yoo xam ne teguwul ci dara ñu ne tamit ñu gëm leen topp leen quoi yéen a ñu doon dikkal ko naan anil yamini lu baax la doon jóge suñuy ndajoor yépp ñu war koo topp di alquran waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéena ñu doon wax ne lii amul ustaas bii dafa soxor kese na topp na lee waaye moom daa gën a xam nit ñi kan la fi gën a jàng bu ñuy wax mu naan xeesal dafa xaraam fan la xaraame waaye mees dafa xaraam fan la xaraame musique dafa xaraam fan la xaraame mooy tout le temps rek nga gis ñoo xam ne taxaw nañu yor seeni kaal ak seeni babus ak seeni mbaxana ak seeni jiituma jàkka ja naan gaay loolu lépp dara dewu ci ustaas diw dafa tàng kese te mbir yi leer ko ci alquran waaw léegi bi bu ngeen continuer loolu ba dem wallahi bu leen borom bi gindiwul daal di wu leen yërëm nii lay mujje naan yéen ñii de yéen a ñu doon indi yéen a ñu doon dikk anil yamini di waat waaye yéen a ñu doon dikk tamit ci suñu ndejoor yi xaalu gaa yi ne leen ña ñañ doon topp ne leen bal lam takunu mu'minin ne hé yéen li am ba des mooy hé bu leen ñu fontoo lam takunu nekku ngeen woon mu'minin na waaye yéen ngeen nekkoon yéeféer gëmu ngeen woon ngeen doon woote ñenn ñi ay jullit dara ngeen nekkoon ay naafiq yéen ngeen ñëw ñun dañoo wax rek ngeen topp ñu topp leen est ñun ñoo leen ñoo leen ñoo leen forcer kenn forcer wu leen kon nag bu leen ñëw ba fii bëgguñu ko euh, la patate chaude quoi ngeen jël mooy patate bu tàng bi patate bu tàng bi comme que mënu ngeen bëggu ngeen koo téye ngeen fëlaguñu ko duñu ko nangu. bal li am na leen mooy. kuntum nekkoon ta ballam takunu nekku ngeen ngeen mu'miniina di way ngëm ndax lañ doon wax am nañu gëmoon ñoo xam ne bañ leen ko waxee taxu leen woon a nekk ca lañ ne yéen na ngeen topp ñu lu tax ngeen topp ñu parce que yéen ñoom ngeen meloon dañu a gëmul woon dara kon nag bu leen ñëw fii ba tey ñëw naan dañu koy jiiñ quoi wa ma kaana lana aleykum min sultaanin te ñun amuñu woon ci yéen benn pouvoir est-ce force yorom ay bomb wala ay jaasi wala ay pistol teg ko ci seen bopp yi ne leen bu ngeen ñu bu génn leen ci def leen yu xaraam yi est lañ leen def balli am ba des bàyyi leen seen caaxaan yi yéen tamit kuntum li am ba des mooy da a nekkoon xaw xawman ay nit ñoo xam ne taaxi na da ngeen a beewoon waaw da ngeen a beewoon li borom bi ne def leen ngeen ñëw di di def le di jéggit yi nga xam ne dëxalu yàlla yi ngeen di def lu leen neex après ngeen ñëw ne ñun la daal fa xaqa alaynaa qawlu naa léegi nag bi ngeen melee nii ñu nit ñu mel liñ meloon fa xaqa alaynaa ñun ñépp nag borom bi mu yeey ci ñun qawlu rabbinaa waxu suñu borom bu jëkk ba bam noon dinaa feesal ñi ma weddi yow iblis ak ñi la topp yépp